an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fil baabi s-saadisi wal xamsiin ba'da al-mi'atayn an aishata radiya allahu taala anha anna rajulin anna rajulan ista'zana ala annabiyi salla allahu alayhi wasallama faqaala izanuu lahu bi'sa axul ashiira muttafaqun alayhi ihtajja bihi al-Buxaariyu rahimahu allahu taala fi jawaazi giibati ahli al-fasaadi wa ahli ar-riyab kon al imaam al xaafid an-Nawawi mooy ñu xadis bu njëkk ci suñu bunt bi ci suñu jotaay bi ñu génn lañ ko ubbi woon muy chapitre deux cent cinquante six baabu maa yubaaxu minal xiiba bunt bi wax kaa yi nga xam ne day jëw ci da ciy légitime day possible waaye waxuma la day lool mais yoo xam ne sax léeg-léeg day obligatoire euh, gisoon nañ juróom benn wax yi nga xam ne moom leen di mbir sabab yi nga xam ne ñooy tax euh, jëw nekk loo xam ne boobu day nekk lu ñu yoonal bi mu ko paree wax na fa hadihi sittatu asbaab zakaraha al ulama rahmatullahi alayhim wa aktharuha mujma'un alayhi wa dalailuha min al ahadith as sahihati mashhura fa min dhalik ginnaaw boobu waxee juróom benneel bi tamoy at taarif ne woon fa ida kaana al insaanu bu nit ki nekkee ma'rufan bi laqabin ci loo xam ne moom lañ koy dàkkan moom lañ koy mooy surnom waaw boo xam ne moom lañ koy xamee kal amash comme al amash nga xam ne bëti day may laase hmm? wal aaraj koo xam ne daa am ak laago wal osam ki nga xam ne kooku ca nopp yàlla wal ama ak ki nga xam ne daa silmaxa wal axwal ak ki jéll bëti jéll wa gayrihim ak ñu mel noone waxoon nañ la jaaxil tan jaaxil mooy Abu Usman moom loolu lañ koy wax <laughs> ko yéeme la woon nag waaye al jaaxil bëti day fu day day day day génn mooy bëti fi place bëti day day mel lu néew yi day génn bu baax voilà voilà <laughs> waaw <laughs> allahu akbar waaw léegi rahmatullahi ala al jami ak yu mel noon ta'rif jaaza ta'rifuhum bi dhalika wa yahrumu itlaqu ala wajhi tanqis dina possible ñu leen di ràññeewe lool di leen ko woowe waaye bañ nekk ci loo xamante ne côté tuutal leen minimiser leen yooyu la wala am kana ta'rifu bi ghayri dhalika awla bu dee nag mën nañ leen wax leneen lu wuteeg lii boolu moo gën a yey après ci la waxoon ne fa hadihi sittatu asbab lii de juróom benn sabab la yoo xam ne dakaraha al ulama boroom xam-xam yi dañ koy tudd wa aktaruha li képp mujma'un alayhi ñoom ñëpp a ci d'accord consensus wa dalailuha ay tegtalam min al ahadith ci hadith yonente bi alayhi salaam as yu wér yi mashhura loolu dalil yooyu lu siiw fa min zalika bokk na ci léegi nag ci la indee xadis bi muy mille cinq cent trente ans mu ne an Aïsata mu ne mu ngi jële ci sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha anna rajulan ista'zana rajulan ista'zana kene daa am benn góor boo xam ne dafa ñëw laaj ndigal ala nabi ci ren saa salaam ngir dugg si yeneen saa salaam seen ko fële muy ñëw fa qaala mu ne izanu lahu jox leen ko ndigal mu dugg waaye moom moomu de bi sa axul ashira ay waay bon na waaw am mbokk mu mët bu bu bu bu bu bu bu bu bu dëkkaaleel <laughs> waaw waaw mooy daal bi sa ñaaw na axu mbokk al ashira famille bi booloo mi <laughs> mooy daal kii dëkkandoo la boo xamante ne nii bu doy waar la waaw waaw bu doy waar ngoog muttafaqun alayhi mu ne boroom euh, al imaamu al Buxaari Muslim ibn al Hajjaaj al Qushayri an bokk nañu ko solo euh, léegi mu ne xadiis bi ihtajja bihi al mu ne imaamul Buxaari rahimahullahu tabaaraka wa taala daf ci la ci la sukkandikoo ci hadis bi laye ko fii jawaasi ci possibilité hein li nga xamante ne nii mooy fii jawaasi ghibati ahlil fasaad mooy jëw waa yàqu ñi nga xam ne yàq lañ nekk ci kaw suuf ñooñu moom wax lañu nekke même bu ñu fa newul loolu lu dara loolu lu dagan la wa ahlir riyab muy pluriel u riiba mooy ñi nga xam ne boroom tuuma yi voilà ñooñu moom nga xam ne ñoo def lu ne fàng lu ne wàng mooy liñ bu dugg na ci liñ doon wax yoo xam ne nëbbuñ ci dara muhaajir la mujaahir bo bil bil fisqi wal maju wal mujun waaw ci gi yàqoteeg yooyu loolu moom euh, jëw leen dara newu ci waaw <laughs> imaamul Buxaari yi ci hadis bii la tegtaloo bon xam nga c'est que imaamul Buxaari yi dafa am buntu bu mu tudde kon li imaamul Nawawi wax waaw <laughs> ci kitaabul adab baabun wala baabu ma yajuuzu min ightiyaabi ahlil fasaadi war riya voilà noonu la ko tuddee moo tax mu ne ihtajja bihil Buxaari après indi li ci des li fi jawaazi ghiibati ahlil fasaadi wa ahlir riya imaamul Buxaari moo tudde noonu sax buntu bi. buntu li nga xam ne moo possible ci jëw waa yàqute waa ñi doxal yàqute ci kaw suuf ak boroom tuuma yu rëy yi voilà léegi mu indi hadis bi léegi euh, mu ne muttafaqun alayhi léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet euh, al imaamu Ahmad waaw rahimahullahu taala daal dina koy solo na ko noonu al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi ala al-jami' ak al-imam at-Tirmidhi ah. léegi ah. <coughs> kii imaamu Malik tamit indi na ko kitaabul jaami' ma jaa'a fi husnil xuluq voilà waaw <laughs> ah, Malik mu ne annahu mais suuf ko moom balaaxiyaat la koy solo dana Malik annahu balaghahu an Aysata zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat ista'dhana rajulun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat qaalat Aïshatu wa ana ma'ahu fil bayt dane da am ku yëglu ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fekk man sayyidatu Aïsha mu ne maa ngi woon ak moom ci néeg bi fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na ko si milidu sori mu ne ah kéede sallallahu alayhi wa sallam bi sa ibnul ashira bi sa bon na bi sa ñaaw na doomu euh, al ashira mooy mooy mooy mooy mooy famille bi waaw mooy seen mbokk rek moo tax yeen axul ashira voilà comme niñ ko gisee am na ci yeneen terme yu ñëwee thumma azina lahu rasulullah sallallahu alayhi yeneen saa sama après jaal di koy permettre mu dugg waaw <laughs> waaw mu ne qalat Aisha falam anshab an sami'tu dhahika rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'ahu nee man daal tuuti lañ toora ma dégg yeneen saa sam bi waa ji ñëwee ba mu accueillir ko ma dégg yeneen saa sam bi reetaan ak waa ji quoi ci <laughs> biir fa qultu ma ne ko mais bi waa ci génnee dem nag ma ne ko ya rasulallah qulta fihi ma qulta ah thumma lam tanshab am bi muy ñëw wax nga lool li nga wax ci moom mu ñëw ma dégg la ngay reetaan ak moom ci biir yoneen saa salaam na ko inna min sharri nnaas man ittaqaahu nnaasu li sharri mu ne ko Aïsa gis nga ki gën a bon ci nit ñi mooy ki nga xam ne nit ñi dañ koy moytu ba ko délaissé ko parce que mbonam gu mu mel voilà dinañ ñëw keneen yeneen yi ni nga xam ne noonu la ñëwee <laughs> waaw waaw loolu dinañ ci ñëw insha allah kon imaamu Malik moom andi woon na ko lu tax ma kii ko waaw imaamu Malik indi na ko foofu man al imaamu léegi al imaamu kii al Bukhari kon muttafaqun alayhi wax fi mu ko njëkk indi mooy buntu bi nga xam ne kitaabul adab baabu lam yakun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faahishan wala mutafahishan yonent mi alayhi salaatu salaam newul woon koo xam ne dafa ay waxam daa génn gaam mooy comme ñun bon li ñuy xamee ci suñu bopp mooy lu vulgaire waaw wax yoo xamante ni non yonent salaatu salaam melul woon noonu ci biiram melul woon noonu ci waxam ci daraam sori woon na ko. mu ne haddasanaa Amr ibn Abd Amr ibn Isa mu ne nettal imaamul Buxaari suñu sëriñ di Amr ibn Isa di Amr ibn Isa ad-Duba'i Abu Usmaan al-Basri al adamiyu rahmatullahi alayhi kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Sawa Muhammad ibn Sawa mu ne nettana Muhammad ibn Sawa ibn Abi Kurdum Anbar as-Sadusi al-Anbari Abu Khattab al-Basri al-Makfuf ah. kon moom euh, as-Sadusi al-Basri gane àddina 117 génn àddina 187 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Rawh ibn al-Qaasim mu ne ki ñu nettali mooy Rawh ibn al-Qaasim at-Tamiimi al-Anbari Abu Ghiyaas al-Basri rahimahullah génn àddina 141 rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn al-Munkadir mu jël ko ci Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdillah Abu Abdillah ñu ne Abu Bakr al-Qurashi at-Taymi al-Madani génn àddina 127 am na ay wuute rahmatullahi alayhi moom nag an Urwa moo ko jëlee ci Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah al-Madani gane àddina jeexitalu xilaafu Seydina Omar njalbeenu xilaafu Seydina Ousmane l'an 23 génn àddina 94 am na nag ay wax yu ne ba l'an 100 wallahu ta'ala a'lam an Aisha mu jëlee ko ci tantam di magu di di rakku yaayam yaayam mooy. Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha an Aisha bu jël ko kon ci tantam di seeru yaayam di Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq ummu Abdillah at-Taymiyya al-Qurashiyya hmm? zawju an-nabi sallallahu alayhi wasallam génn àddina la 57 am ñu ne la 58 anna rajulan ista'dana ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam falamma ra'ahu qala bi'sa akhul 'ashira wa bi'sa ibnul 'ashira waaw falamma jalasa tatallaqa an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi wajhihi wanbasata ilayhi falamma intalaqa ar-rajul qalat lahu Aisha ya rasulallah hina ra'ayta ar-rajula qulta lahu kadha wa kadha thumma tatallaqta fi wajhihi wanbasata ilayhi faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Aisha mata ahidtani fahhasha inna sharra an-nas 'inda Allah inna sharra an-nas 'inda Allah manzilatan yawma al-qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a sharrihi ñu noon gis nañ fi dajale na bi sa axu ak banul ashira walla <laughs> kon loolu loolu la quoi hmm? am na tamit riwaaya Ma'mar bi sa axul qawm wabnul qawm waaw moo tax al imaam al qaadi yaa ne al muraadu bil ashira mooy al jamaa al qabila ay waay kii mbokkum tribu mu <laughs> mu bokkal tribu bu bu doy waaw <laughs> ah, ñi gën a jege ci say ñooñ ah, ñooy al-ashira léegi waa ji daa am ku ñëw daal di yëglu bi koy nan saa salam seeni ne eh, <laughs> i bi sa axul ashira la kee de mbokk mu doy waara ngee de falamma jalasa bi ñëwee toog ci moom ñu toog tatallaq sallallahu alayhi wasallam naa yoy xar moom fi wajiwan basata waxtaan wu yaatu falamma talaqa rajul bi waa ji demee nag qaala sayyidatu Aysa moom ci jaaxle si xool yeneen saa salaam mu ne ko waaye yaa Rasuulallah yow daal yàlla yaa ngi wax lii wëg lii ci moom waaye mu ñëw nga nekk ak moom kon yaa rajo waxtaan kii nangam hmm, détente yooyu yooyu yeneen saa salaam ne ko Aysa est-ce que da nga <laughs> miine ma nekk koo xam ne damaa ñaawi jikko fahaasha <laughs> ci mubaalaga saway ki gën yées ci nit ñi nag xamal ne mooy kan mooy ki nga xam ne nii dañ koo bàyyi parce que daa ñaawi jikko mbir daw kàddoom yu ñaaw doxalinam yu ñaaw waaw waaw <laughs> waaw waaw <laughs> léegi sauf que léegi ñii la ko imaamul Buxaari yi léegi nañ xool imaamu Muslim rahimahullah ba lu ñoo ñëw mais waa ji kan na woon <laughs> nañ xool imaamu Muslim al imaam Abul Husayn rahimahullah kitaabul birri was-sila wal aadaab baabu mudaaraati man yattaqi fuhsha voilà moom foofu la góor bi wala fuhshu man yuttaqa fuhshu mu ne haddasanaa Qutaybatu bnu Sa'iid wa Abuu Bakr ibnu Abii Shayba wa Amrun naaqid wa Zuhayr ibnu Harb wa Ibnu Numayr yu daa dégg ne moom lii lañ naan <laughs> Muslim daa dégg ne de <laughs> waaye yow <laughs> ponkal ponkali maa sëriñam yi moom moom kenn kese ci bu ko ci dolli woon moom moom mu kaawu mooy kan Yahya ibnu Yahya Rayhaanatu Naysaabuur bu ko ci degoon moom moo pop pop pop kenn du ko xattan nii rek kenn xattanu ko mu Qutaybatu ibn Sa'id muy Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Saqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala gane àdduna 148 génn àdduna 240 rahmatullah wa Abu Bakr ibn Abi Shayba ak sama di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti rahimahullah muy borom Musannaf <laughs> Abu Bakr ibn Abi Shayba gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullah alayhi wa Amr an-Naqi beneen sëriñ ñetteel Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Uthman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz génn àddina la 231 rahmatullah alayhi wa Zuhayr ibn Harb <laughs> Abu Khaythama ngongo Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama al-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullah gane àddina cent soixante génn àddina deux cent euh, deux cent trente-deux moom mi waxoon nañ la imaam nu euh, Muslim moom li mu jëlee ci moom ëpp na sax mil hadith <laughs> wa ibn Numayr léegi dernier bi nag cinquième bi wam nu Numayr Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullahi alayhi moom itam ñi ñëpp fii qimma fi fi fi thiqa waay fi darajatu thiqat saway kulluhum rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp an Ibn Uyayna ñoo ko jële ci Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali ah, Abu Muhammad al-Kufi al-Makki gane àddina cent sept génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi léegi moom walla zuli Zuhayr mu ne nag kàddu yi may indi fii Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama ay kàddoom laa def fii rahimahullah qaala mu ne haddathanaa moom nii la ko waxee nettali nañu Sufyaan gis nañ ko sànq wa huwa ibn Uyayna Muslim imaam Muslim ne mooy ibn Uyayna mi la sànq an ibn al-Munkadir mooy Muhammad gis nañ ko sànq ibn al-Munkadir ci riwaaya imaam al-Bukhari mu ne sami'a mu ne moom dégg na Urwa ibn Zubayr annahu sami'a Urwa ibn Zubayr mu ne dégg na Urwa ibn Zubayr gis nañ ko sa radiyallahu anhu ali Zubayr yaqulu haddathatni Aisha mu ne sama tante moo ma nettali mu Aisha radiyallahu anha anna rajulan ista'dhana ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala idhanu lahu fa labisa ibnu al-ashira aw bi'sa rajulu al-ashira falamma dakhala alayhi alana lahu al-qawl <laughs> mu nooyal bi mu duggee mu nooyal moom moom ak kaddu qaalat Aisha fa qultu ya rasulallah qulta lahu alladhi qult thumma ananta lahu al-qawl waaye saa saa yow nga wax moom li nga wax sànq bi muy ñëw après nga nga nga nooyalal wax ak moom nekk wax daan waxtaan wu neex nii. qaala ya Aisha yenn saa saa ne ko waaye inna sharra an-naasi manzilatan 'inda Allah yawm al-qiyaamah man wada'ahu aw tarakahu an-naas ittiqaa'a fuhshihi voilà. <laughs> mu ne yow Aysa ki gina yées wàcc fa yàlla bi sub taxawaay ba ki nga xam nit ñi dañ koo baax wadaahu mooy bàyyiw tara ko wala bàyyi an naas mi ittiqaa ndax moytu fuhshi ak vulgarité ak ñaaw meñam waaw waaw akbar kon nag mu ngi noonee léegi kon lii léegi ginnaaw lii mais ñii kan la kii kan la woon ah. <laughs> mu ne Imaam an-Nawawi ci al-Minhaj mu ne qaala al-qaadi haadha ar-rajul huwa Uyayna ibn Hisn mu ne kii Uyayna la woon <laughs> Uyayna mel na la ibn Hisn <laughs> sayyid bani Fazaara <laughs> waaw mu ne nag wa lam yakun aslama hiina'idhin temps yooyu nag tuubagul woon wa in kaana qad azhara al-islaam même bu nekkoon ne feeñal na l'islam waaw léegi nag fa araada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bëgg an yubayyina haalahu waaw daal di wone xaalam li ya'rifahu an-nas ni nit ñi xam ne waa ji wala yuxtar bi man lam ya'rif mu bañ bañ cee waru ci moom ku ko xamul xaalahu ku xamul xaalam waaw <laughs> waaw loolu la al imam al qaadi ngir bañ gaa yi baña a waroo ci mooma ah. <laughs> waaw ci xaalam waaw mu ne te moom mii nekkoon na ci dundu yonent bi alayhi salaam ak ginnaawam luy wane ne moom gëmam desewoon naa dëgër Uyayna moo tax <laughs> yàlla am bokkoon na war taddama al murtaddiin daldi woon na génn sax ci diine ji ginnaaw yeneen saa saa ñu indi ko prisonnier ila Abi Bakr as-Siddiq <laughs> waaw radiyallahu anhu mu delloo waat ko moo ko delloo waat ci diine <laughs> waaw moo tax mu ne wa wasfuhu wa wasfu nabi yoneen saa sal nag li mu ko melali fii moom ne moom bi am na bi sa axawul ay way bon na waay mbokkum <laughs> tribu bi mbokkum mbooloo mi mbokkum mbooloo mi lool min a'lami nubuwa day wane bokk na lii wane eh, màndarga ne yonent saa salaam borom bee ko yónni ndax lii mu wax ci Uyayna Uyayna noonu la meloon mooy daa dese woon a dëgg bu faut pas ci lu bari ci ci moom <laughs> waaw waaw li annahu dahara kama wasaf ni ko yeneen saa saa waxe woon la feeñe waaye nag ci ngëm yàlla la faatoo moo tax mu nekk koo xam ne saxaaba la radiyallahu anhu <laughs> loolu la al imaam al qaadi Iyaad al imaam an-Nawawi rahimahullah daal di koy toxale ci moom kanta al imaam al haafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne hadis bii nii léegi kan la mooy dañ toppatoo waajooju kan la mu ne ñëw na ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lu tudd bon li imaamu An-Nawawi waa imaam Ibn Battal tamit mu ne waa ji imaam Ibn Battal dana huwa Uyaynatu ibn Hisn ibn Hudayfa ibn Badr al-Fazari mu ne moom la woon wa kaana yuqaalu wal ahmaqul <laughs> waaw mu ne moom na la woon waaw ibnu Hisn ibnu Hudayfa mi ibnu Badr nekkoon sayyidu waa Banu Fazara xam nga fekk woon na fathu Makka euh, ñoom ñoom ñett ñu neex lañ woon ay ay ay waxoon nañ la ko fi xaw na yàgg nag xam naa war nga ko fàttaliaa <laughs> fay muy euh, nga xam ne ñoom dañoo bokkoon ñi nga xam fekke nañ bi ñuy ubbi Makka moo tax nag seen jaloore googu lañ jàpp na ñoom dañ leen a war a teral daal bu <laughs> ñu oyay na mii al aqram na xaadis ak al abbas ibn mirdad <laughs> ku ne ci gën neex nga ne mooy ki ci des ay mag yi arab lañ doon nekkoon jiitu seeni ñoñ oyay na moo ne woon sang waa al aqra waa banu euh, sulayma hmm? ki nga xam ne mooy ki ci des al abbas ibn mirdad euh, moom euh, nekk sangu Euh, moom moo doon waa waa Banu Sulaym voilà euh, al-Aqra' ibn Habis moo doon sangu ñële euh, waaye nu mu tuddati Banu Sulaym Banu Sulaym wala al-Aqra' la woon non non kii al-Abbas ibn Mirdas kii di waa Fazaar Banu Fazaar Uyayna al-Aqra' ibn Habis lu tax ma ma fàtte kooku Al-Aqram na xaabis moo doon euh, tribu bu siiw la walla dëkkoon côté Najd yooyu waaw xam naa dina ñëw léegi ñu wax fa seen wax yu neex ya rek bu yoneen saa saam di séddale màngum Hunayn mi jox kii téeméeri jëlim Uyayna téeméer al téeméer al cinquante al ne hey yoneen saa saam seetaatal sa séddale jël waaw <laughs> la hawla wala quwwa yole sa salam seetaatal li nga def waaw eh. atajalu nahbi wa nahbal ubaydi bayna uyaynata wal aqra'in walam yaku ha bayna uyaynata wal aqra'in wa ma kana hisnun wala habisun yafuqani Euh, euh, euh, yafuqaani alaqran la la non al abbas ibn mirdas waaw yafuqaani non al abbas al abbas ibn mirdas wa ma kaana hiizun wala haabisun yafuqaani shaykhi wala fil majma'i walastu duuna mri'in minhumaa faman yurfa waman yuxfadil yawma laa yurfa'i faman kon nabi seetaatal li nga def <laughs> ay ay naw paa yi dañu neex quoi mu ne leen saa salaam waxe saa salaam loo mën a defi sidd man gi nga xam ni jaloore laa fi def ci ci ci ubbi Makka gi ak Xunayna <laughs> ngay séddale jox téeméer sama mbokkum xanaa loolu yox sama mbokkum chef nga xamante ne mooy Al-Aqram na Haabis di sama mbokk tamit euh, tribu moom nga jox ko téeméeri gëlëm waa léegi Banu Tamim voilà banu tamim la jiite woon mooy moom moom moo di jiite woon banu tamim al-Aqra' ibn Haabis Uyayna jiite waa banu Fazaara sawaay jiite waa banu Sulaym al-Abbaas man nag nga may jox ay téeméeri gëléem yeneen sax mooy entre yi nga leen jox quoi ci millier bi te nag yooyu saa saa da ngaa war a xam ne man gis nga ñii seen baay moom affaire baay lay wax ñi nga xam ne al-Abbaas kii Uyayna ibn Hisn Hisn ak xaabis ñu jur Aqra ma suñu ko yóbbul saa baay mi nga xam ne mooy Mirdaas waaw <laughs> kon nag man nag duma nekk seen doom seen doom ñëw di ma ko yóbbul <laughs> ma nekk doomu saa baay ñëpp ko yóbbul seeni doom di ma ko yóbbul kon matalal yo saa sam ne jox leen ko daggal leen man amee mooy jox leen ko ba mu noppi <laughs> jox ko kontaan wooyey na mii nag eh, moom eh, Ibnu Badr <laughs> dañoo neexoon imaam nu Battaal nag ne moom mii la comme wax li imaam kii wax allah kii nu mu al-Qaadi Iyaad lu mel noonu quoi ñoo bokk wax <laughs> mais waaye moom la moom lañ doon al-ahmaqul mutaa mooy ki nga xam ne dafa desee muus waaye nag ay ñoñom moom lañ tontu waaw mu ne nag yonent sallallahu alayhi wasallam amoon na yaakaar ci moom waraja nabi sallallahu alayhi wasallam bi iqbaali alayhi ta'allufa waaw li li li yuslima qawma waaw mu ne yeneen saa salaam daf ko doon nag teral waaw di ko recevoir di ko accueillir lu bari ngir ay ñoñam buñ gisee ndax arab yi lool la boo leen teralee seen kilifa ñoom ñu kontaan bu tuubee bu ko defee ñamu jiite daal di dugg ci diine waaw li annahu kaana ra'isahum moo doon seen jiit ndax moo doon seen jiit imaam al-Hafiz mu ne naka noonu la ko Iyaad comme niñ ko gis al-Qaadi naka noonu al-Qurtubi an-Nawawi daal di wax ñoom ñëpp jaazimayni bi daal di daal di dogu ci li mu ne wa naqalahu ko ne Uyayna la mu ne lii toxal na ko Ibn Tiin al-imaam Ibn Tiin ad-Daawudi waaw laakin ihtimaalan laa jazman mu ne waaye Ibn Tiin li mu toxale ci ad-Daawudi moom boobu moom imaam daawudi moom moom ko mu ñi ci kaw. moom dane c'est possible lu ñu mën a lu mën a yenu la kene moo yey na la mu ne waqad ay axrajahu Abdul Ghani ibn Sa'id fi al-Mubhamat mu ne Abdul Ghani ibn Sa'id rahimahullah soloo na ko ci téeréma al-Mubhamat ñi nga xam ne xamuñu dañ leen a wax ci xadiis yi xamuñ kan la mais ñuy fexe nag di xool yeneen waay ak feneen fu ñuy xamee kan la mu ne ci yoonu Abdullah ibn al-Hakam an Malik mu jële ci Malik annahu balaghahu an Aisha mu ne jota na ko moom ci imam Malik rahimahullah imamu daar i hijra kene istazana mu jote na ko jële ci Aisha loolu daa am rupture kene ah, istazana Uyaynatu ibn Hisn ala nabi sallallahu alayhi wasallam fa qala bi'sa ibn al-ashira mu ne foofu sayyidatu Aisha ne yeneen sallallahu alayhi wasallam de Uyayna daa yëglu ci moom mu ne sa wax wax ji nekk fii waay way doy na waar doomu euh, mbokk yi euh, tribu bi mbooloo mi